fayaqulu al'imaamu alxaafidu shaykhul islaam muhyiddin abu zakariya yahya ibn sharaf annawawiyu addimashqiyu shaafi'iyu radiyallahu anhu fi matnil arba'iin annawawiyya fil ahaadiisi saxiixati nabawiyya alxadiisu saalis an abi abdirrahmani abdillahi bni umar bni alxattaabi radiyallahu anhuma annahu qaala sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaquulu buniya al-islaamu alaa xams shahaadati an laa ilaaha illallaah wa anna muhammadan abduhu wa rasuuluhu wa iqaami alsalati wa itaai alzakati wa hajji albayt wa sawmi ramadan rawahu albuxaariyu wa muslimu rahimahumullah kon alimam annawawiyu rahimahullahu taala muy wax kon ci ñetteelu xadis bi muy alxadisu thalith ginnaaw bi gisee ñaari xadiis yu njëkk yi ci ñeen ñeen fukki xadiis ak ñaata lañ law ak ñaar muy al arba'in matnu mooy yàqu al arba'in ñeen fukk ak al al mooy xadiis ya nga xam ne ñeen fukk lañ al nabawi xojoo ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam fil ahadiis saxiixati ci xadiis yu wér yi an nabawi xojoo ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñetteel mu ne al xadiisu saalif xadiisu ñetteel bi troisième xadiis mu ne an abi abdirahman mu ngi koy jële ci bàyyi abdirahman kooku mooy kan loolu dakkantal la waxoon nañ la ci jotaay yee ke ne kunya mooy abu bu am abu wala ummu laqab nag mooy comme ñu naan al al al al al ah al al al faruq comme niñ ko waxoon bi ñuy gis abu hafs ah saydna omar radiallahu anhu kon an abi abdirahman mu ngi jële ci abu abdirahman mooy kan mu ne abdullah ibn omar mooy abdullah Seydina di doomi Umar ibn al-Khattab niñ gisoon ñaari xadiis yu njëkk yi moom baayam moo ko solo woon annahu qaal kene nee na sami'tu rasulallahi dégg naa Seydina Umar mu ne man de dégg naa ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa no ibnu Umar ibnu Umar <laughs> voilà Abdallah ibnu Umar ci boppam voilà doom ji moo ne dégg naa yonente bi alayhi salaatu wa salaam yaqulu mu naan buniya al-islaamu ala xams mu ne buniya daal dinañuy tabax waaw al islaamu al islaam ala xamsin ci juróomi mbir mooy l'islam boo ko buñ ko gam-gam la woon ab néeg mooy keno ya ko téye muy poto ya di jën ya ya ko téye mooy fu juróomi jën la jën nag ci wolof buñ ko waxee bokk la jën bi ñuy lekk ah. voilà da boobu jën boobu dafa am mais am jën bi nga xam ne mooy téye mbaar mi mooy néegu ñax bi poto yi koy téye yooyu jën tamit la tudd voilà kon mu ne tabax nañu l'islam ci juróom bi njëkk seede na amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ah ku dul borom bi tabaraka wa taala te koo jaamu di lori neen wa anna muhammadan rasulullah mooy beneen nga seede ne saydina muhammad de sallallahu alayhi wa sallam abduhu wa rasuluhu jaamam la jaamu bi yàlla la wa rasuluhu te ndawam la sallallahu alayhi wa sallam ñetteel wa iqaami salaa mooy ñetteel bi mooy nga tax taxawal julli wa itaayi zaka mooy julli juróom voilà wa itaayi zaka ak di joxe di ci tegu muy ah muy non shahadatayni mooy mooy benn bi voilà shahadatu an mooy euh, bu euh, an la ashhadu shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah loolu mooy benn mooy un moom lañ naan shahadatayni ñaari seede yi di ci tegu mooy taxawal julli bi ci tegu mooy itaay zaka joxe zaka nooy aqu ji nekk ci alalu nit ki wax hajjil bayt bi ko ñeenteel mooy aj néegub yàlla bi gisoon nañ ko tuddoon nañ ko te bu ñu waxee bayt mooy néegub yàlla bi lañ ci jullu mu yàlla kaabatal musharrafa bi mu ko mujjeel di juróomeel bu mu ne wa sawmi ramadan ak di woor weeru koor mu ne al imam an-Nawawi rahimahullah mu ne rawahu hadis bii de solo na ko al Bukhari al imaam al Bukhari waxoon na la turam mooy kan ci hadis bi ñu génnoon bu njëkk bi kon jarul ñu fi ñëwaat wa muslim ak mu imaam muslim moom itam waxoon na la turam rahmatullah alayhima kon al imaam an-Nawawi rahimahullahu taala muy wax hadis bi ci tegu de bi nga xam ne mooy ñeenteelu hadis bi mu al hadis ar-rabi' an abi abdirrahmani abdillahi bni mas'uudin radiyallahu ta'aala anhu annahu qaala haddasanaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa as-saadiqul masduuq inna ahadakum yujma'u xalquhu fi batni ummihi arba'iina yawman summa yakuunu alaqatan misla zaalika summa yakunu mudghatan mithla dhalik summa yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa shaqiyyun aw sa'id fa walladhi la ilaha ghayruhu inna axadakum la yacmalu bicamali ahli aljannati xatta maa yakunu baynahu wa baynaha illaa diraaca fa ysbiqu calayhi alkitaabu fa yacmalu bicamali ahli annaari fa yadxuluha wa inna axadakum la yacmalu bicamali ahli annaari xatta maa yakunu baynahu wa baynaha illaa diraaca fayasbiqu alayhi alkitaabu fayacmalu bicamali ahli aljannati fayadxuluhaa rawaahu albuxaariyu wa muslimu rahimahuma allah kon alimaam annawawi rahimahu allahu taala muy wax kon ci mu ne alxadisu raabic alxadisu mu ne xadis bi nga xam ne arraabiu mooy ñeenteel bi mu ne an abi abdirahman mu ngi koy jële ci bàyyi abdirahman nga ne eh kon tey mooy ki ñu jóge sànk ndax moom Abu Abdurrahman la woon ma ne la attention de du moom de kii keneen la voilà kon déglu ko mu wax mu ne Abdullah ibn Mas'ud kii Abdullah ibn Mas'ud dakkantalam mooy Abu Abdurrahman comme ni nga xamante ne nii Mawlana ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu wa arda moom tamit dakkantalam moo doon abu abdirrahman léegi nag mu ne moom lan la wax marwa ibn mas'ud mu ne annahu qaala neena haddathana nettali nañu de rasulullahi dawal yàllali sallallahu alayhi wa sallam bu def mise en position mooy jumla i'tiradiya mooy dafa wax wax mooy kan mu ne wa huwa te moom moo mëne di ndaw yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam as-sadiq al-masduq mooy ki nga xam ne moo dëggu ci ay waxam moo dëggu ci li muy nettali te al mooy ki nga xam ne moom la ñuy dëggal de mu ne lan la wax mu ne nee na inna ahadakum dëgg-dëgg gis ni kenn ci yéen yujma'u des na dajale xalquhu am bindam fii batni ummihi ci biiru ndeyam arba'ina yawma ñeen fukki fan quarante jour nit ki mooy la euh, nekk mu nekk mooy bu bu bu dee day dañ koy dóoru ëmb dinañ ko dee dinañ dajale ak dundam ak ak bindam ci biiru ndeyam ñeent fukki li nga xam ne mooy bés summa ginnaaw ñeent fukki fan yoo yële yakunu mu nekk alaqatan mithla zalik mu nekk ab loo xam ne lu lonku la ab adhérence boo xam ne dafa lonku voilà lu toll noonu mithla zalik mooy quarante jours jàppal quarante jours yu njëkk yi plus quarante jours yi mu ne summa ginnaaw gi yakunu mu nekk mudghatan mithla zalik ginnaaw gi mu nekk aw ab dog ab suux suuxu yi ab suux boo xamante ne nii mel ni ab lënt voilà mel ni lu ñu looloo loo ab suux lay doon misla zalik mooy quarante jours yoo xam ne yeneen yoo xamante ne ginnaaw bi mu nekkee lu lonku léegi day nekk loo xam ne ab suux mel ni ab ab dog voilà loo xamante ne nii misla zalik quarante jours yu toll noonu la yu mel ne yiy jiitoo lépp mu nga am quarante plus quarante plus quarante trois fois quatre douze muy cent vingt jours kon nag ñu ne nag bu lii xewee summa ginnaaw gi yursalu ilayhi al malak ñu daal di ko yónni mooy koo kële fœtus boo bële ko doom joo jële nga xam ne moom la ndayam ëmb ginnaaw lii faw mu daal di yónni ilayhi moo ñu yónni fa am malaaka koy yónni ko dul borom bi borom bi moo koy jox ndigal daldi di koy yónni bu demee malaata ba lu muy def fa yanfuxu fi ruux mu daal di ëf ca bébé boo bële nekk ca biiru ndeyam kooku lañu ëmb mu daal di ëf ci moom li nga xamante ne mooy ruux waaw wa yu'maru ba ba pare nag ñu digal ko bi arba'i kalimaat mooy ne malaaka boobu dinañ ko digal ne ko ñeenti baat yi mooy moom la ko borom bi di digal lan ñeent yooyu mooy lan mu ne bi kat bi risque keroog la ñuy bind doom jii nga xam ne mu ngi ci biiru ndeyam kookee di kat bi ñu bind risque yii li nga xamante ne nii mooy wërsëgam gi mu war a am ci dund gi mu war a dund ci ndaw ay àddina ñu bind ko mu xam ne lii la wa ajali benn ngoog ñeent la wax bu njëkk bi mooy kon ñu bind li nga xam ne mooy wërsëgam wa ajali yi ak ab dayo ab dëxalam mooy fii àddina bi ñaata fan la fiy def wala ñaata weer wala ñaata moo tax ay cure de longévité waxi caaxaankat yi chirurgien yeeg ak façon yooyu naan gène de longévité lañ lay utal ak boo defee nii dina tax ngay gën a dund loolu lépp waxi gàcc la voilà de toute façon ku nekk kañ ngay faatu yàlla bind na ko ba pare waaw léegi nag defal lu la neex waaw defal lu la neex defal lu ñu raw ngëm loole boo ko defee dee doo dee wala doo gaaw a dee mu way yow loolu garaawul mais man nga koo bañ a def sax nga nga nga def liñ la wax yépp nga génn fii benn ndaraan tëll la benn otoraay ne la fël wala benn oto boo xamante ne ba ngay jéggi ndax yaa am priorité mu ñëw ne la tël parce que borom bee bindoon ne yow tay ngay faatu moo tax kon wa ajalihi kon ñu bind li nga xamante ne nii mooy àpp bi muy def ci kaw suuf wa amalihi ak jëf ji ñuy jëf fii est ce que lu lan lay jëf bu dundee waa ji bébé bii nekk ci biiru ndayam bu dundee. lan lay jëf loolu yi dees na ko bind wa shaqiyun aw sa'id ba pare bi mujj ci ñeenteel yi moo ñu bind ndax waa ji day texe di wala koo xam ne koy texe la kon nag mu ngi noonu le yonent bi alayhi salatu wassalam ne fa walladhi la ilaha illa illa ilaha ghayru maa ngi wàtt ci nga xam ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg kudu moom muy borom bi tabaaraka wa taala ci moom laay laaj inna ahadakum dëgg-dëgg gis nga kenn ci yéen yéen jaam yi la yaamalu dina jëf bi amali ahlil ci jëf waa aljana ah moo tax voilà loolu taxu ñoo jóg parce que nawuñ ci sara voilà nañ jàll kon mu ne kenn ci yéen dina jëf jëf waa ajjana hatta ba kera nga xam ne maa yakunu nekkul baynahu digganteem wa baynaha diggante waajoo jële di jëf jëf waa ajjana ak aljana du nekk digganteem illa dira moo gis nga booy jàpp nga ngay raxas sa jàpp baaraam mooy bi nekk farat sa jàpp baaraamu tenk ya ba ca sa contu wa lu toll noonu kese moo ciy des mu dugg biir ajjana ah léegi fa yasbiqu alayhi alkitab far téere ba daal di koy jiit mooy bi leen bindoon ndax kii ku texe la wala ku texee li buñ bindoon ne waa ji ku texee li la téere boobu loolu la bindoon moo koy jiit fekk si ko fa yaamalu bu ko defee moom mu daal di tëjee ay jëfam ci kaw suuf fa yaamalu mu jëfee bi amali ahlin naar jëfe li nga xamante ne ni mooy jëfu waa safara fa yadxulaha mu daal di koy mu daal fa yadxuluha mu daal di wal iyaazu billah mu ne waaye naka noonu dëgg-dëgg kenn ci yéen la yaamalu dina jëf bi amali ahlin naar ci jëfu waa safara koo xamante ne nii moom jëfu waa safara te ka lay def mooy yàlla walla yi yàllay tere yépp ci lay ne yoonam new ci gaa yi wax mu waay mu leen di mbëllee sama yoon new ci di def voilà hatta ma yakunu baynahu ba ni nga xam ne du nekk diggante wa baynaha diggante waajoo jële ak safar illa dira lu dul lu toll noonu ca tànk loxo bi ñoom lu toll noonu dox digganteem ak mu ne damay dugg biir safara léegi nag fa yasbiqu alayhi alkitab téere bañ leen doon ne ah malgré waa ji nii la mel moom du faatoo nii ah jëfu yi mu def wedd yàllaam ci ñi texe la bokk kon nag jiir téere ba daal di jiitu ci moom fa yaamala bu fa yaamalu bu ko defee mu jëf bi amali ahlil jannati ci jëf wa aljana fa yadxuluha bu ko defee nag mu daal di duggu aljana kon nag mbir maa ngoongalee mu ne rawaawu xadiis bii de ki ko soloo mooy al Buxaari al imaam Muhammad ibn Ismaayil al wa Muslim di Abul Husayn Muslim ibn al ibnu muslim al-qushayri an-naysaburi rahmatullahi alayhima kon al-imam an-nawawi yahya ibn sharaf rahimahullahu ta'ala mu ne al-hadith al-khamis léegi nag muy dugg mu ne hadith juróomeel baa ngi mu ne an ummi al-mu'minin ummi abdillahi aisha radiyallahu ta'ala anha annaha qalat qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd rawahu al-Bukhari wa Muslim rahimahuma allah wa fi riwayatin li Muslim rahmatullahi alayhi man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd kon alimamu Nawawi rahimahu allahu taala muy wax ba léegi ci arbaina yi matn al arbain mu ne alxadisu xadis euh, alxaamis bi nga xam ne moo mooy juróomeelu xadiis bi mu ne an ummil mu'minin mu ngi mooy sax mu ne ummi abdillah kooku mooy ndayu abdillah mooy yaayu abdillah moo doon dàkkantalam wa aishata moom boo xamul turam mooy aisha sayyidatuna radiyallahu anha nga ne ma ah, ah, ah, attention man am naa laaj de ma lan mooy sa laaj ah Sayyidatu Aisha daa amoon doom radiyallahu anha ah, non amul woon yow yow loolu amul woon doom léegi waaw léegi lan moo tax kon mu ne ummu Abdillah yaayu Abdillah ban Abdillah la jur ko ñu ne la waaw noonu xam nga dàkkantal dàkkantal moom loolu sax ci saraay lañ ko waroon mais comme que yàlla ay wane tontu ko mooy dàkkantal obligé wul que ne waa ji day am doom wala day koy mooy mën na bañ am doom mais am dàkkantalam ñu naan ko baayu diw wala yaayu diw voilà. comme ni nga xam ne yonent bi alayhi salaam loolu loolu waxee rakku Seydina Anas boo bële waaw naan ko yaa Aba Umayr ndax xale la woon xale bu ndaw woon waaw mu naan ko yaa Aba Umayr yow baayu Umayr est-ce que wow doom voilà mooy loolu la moom mii Ummu Abdillah mooy Abdallah ibn Zubayr parce que doomu kii moo tax loolu wax la que ne euh, doomu magam muy sayyidatu Asma radiyallahu anha muy Abdallah ibn Zubayr moom lañ ko doon dàkkantale naan Ummu Abdillah loolu wax la léegi daal moom daal mu ngi noonu mooy amul woon doom waaye mooy mooy Ummu Abdillah kon wax nañ la ne aajowul ku buñ ne kii way dàkkantalam abu abu abu abu abu diw wala ummu diw nga naan ko lan moo tax nga naan ko te amul doom déedéet loolu du loolu loolu sunna la ah kon nag mu ne Aïshata kooku kon mooy Ummu Abdillah mooy Aïsha radiyallahu anha annaha qaalat neena qaala rasulullah mu ne qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mu ne man ahdasa képp ku fi sos fii amrina hada ci suñu mbir mii muy suñu tërëlin wii suñu dundin wii suñu lislaam bii képp ku fi sos maa laysa minhu loo xam ne bokku ci fa huwa radd des la ko delloo des la ko delloo ah. di jaay waanee di jaay di aaral la kanaan damay créer ay affaire ci wàllu diine dañ nga koy jël delloo voilà mu ne lii nag rawaahu soloo na al-Bukhari al-imam al-Bukhari wa Muslim al-imam Muslim rahmatullahi alayhima al-imam an-Nawawi rahimahullah mu ne wa fi li Muslim te am na ci benn version hadith boo xam ne nii bii nii bi ko imaam muslim solowee boo xam ne ñeel imaam muslim foofu yonente bi alayhi salatu wassalam dane man amila amala képp koo xam ne dafa jëf ab jëf fii nag mooy jëf yi jëm ci jaamu yàlla tax ñuy wax voilà mais sinon aadaat yi taxul ñuy wax quoi mooy ay naaw ku naaw wala nga nga toog wala nga ci wala nga daw def nii ñëwaat loolu taxul ñuy wax muy mooy jëf yi nga xamante ne nii jëfu ju jëm ci wàllu diine loo xam dañ naan ak jaamu yàlla la képp koo xam ne daf fee jëf amalan ab jëf laysa alayhi amruna te jëf jooju amu ci suñu kese suñu ndigal voilà mooy jëf jooy jëf te yow amul tampon wu yonent bi alayhi salaam moo ci d'accord yow xamal ne loolu c'est c'est nul et non avenu ci wàllu diine mais c'est nul et non avenu jarul day continuer da ngay tas sonn. daggale doo ci am tus coono boo mooy sax ay duma nga ci am parce que ba laata ngay jëf da ngaa waroon a xam na la waaw ngay jëf ba pare jàpp ne voilà yow li ngay def lu baax la te amoo ci ndigal yonent bi sallallahu dëppoo ak bi fendi yàlla tereg sunna waaw te lu dëppook alxuraan dëppook sunna lu dëppook sunna dëppook alxuraan voilà kon nag ku fi indi loo xamante ne jëf fi loo xam ne amu ci suñu ndigal fu huwa radd de ko dañ ko koy delloo gis nga